tàmbali woon nañ ko ci jotaay bii ñu génn walillahi alhamdu wal minna ñu war a tey fi ñu war a jël mooy ci laayaat juróom ñaareelu laaya bi suñu boroom tabaraka wa taala di waxe baada a'uudu billahi min ashaytaani irrajim xushan absaaruhum yaxrujuuna min al ajdaasi ka annahum jaraadun muntashir kon mu ngi doon wax yawmal qiyaam keroog yéeféer yi bu ñu dég bi wa di woote ga bi woote muy ëpp buftu ba ci ñaareel bi nga xam ne ci la nit ñi di génn di wuyu yi mu ne bu keroogee nag xushan absaaruhum seen bët ya day jàpp lool ku leen gis xam ne ñii dañoo tiit ah! ñu ngi ci njàqare gu réeréy yaxrujuuna ñu bay génn minal ajdaas yi seen bàmme liñ leen suuloon ka annahum ñu ngi mel ni jaraadul ay njéeréer ay criquet muntashir yoo xamante ne ñii yu tasaaroo la gis nga soccet yeeg mooy criquet yi muy yi njéeréer boo leen gisee ñu def seen gàngoor boo bëre daal di songu tool yi mooy ñu mel noonu la mel mel ne ay njéeréer yu ñu tasaare muhti'ina ila da'i ñu ngay njëkkante nag di gaaw jublu ila da'i sa aji woote ji di Seydina Israfil ma ëf buftu wa te moom la ñu jëm de ku nekk fa nga ko dégg fa ngay jëm mooy fa muy balle wax ja yuuxu ja fa nga jëm yaqulul kaafiruuna mu ne bu keroo ngeen ji yéeféer yi lii la ñuy wax ñu nga naan dañuy naan hada yawmun asir ay way lii de moom bés la boo xam ne bés bu tara jii ta metti ci suñu kaw suñu boroom nag ne gis nga yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxoon naa leen ci saar bi ci jotaay bi weesu na leen walaqad jaa'ahum min al anbaa'i maa muzdajar ne dikkaloon na leen ci xabaar yi fii ci alquraan ñoom bi yéeféru Makka yi la zaadaha allahu tashrifan wa takrima di wat di yonent bi alayhi salatu wasalaam dikkaloon ay xabaar yoo xam ne sama yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngal na leen ko te xamal na leen ko loo xam ne kat waroon na leen a jàjj ba ñu génn ci ne suñu boroom nag ne kaay nag ma jox la ci misaal yoo yële ñi nga xam ne dañoo weddi woon fan na ñuy mujj mooy fan lañ mujje woon ba waa Makka ñii xam ne ñoom it bés bu ñu defee comme ñooñu na leen leer ne ñoom fa ñu mujje woon rek dañuy mujje laajkatu laaya ya naan wan ma ay mandarga ñu wan leen ko ñu weddi ñooñu am na fuñ jaaroon mu ne kaddabu kaddabat weddi woon na qablahum lu leen jiitu woon ñoom waa Makka ñi qawmu Nuuhin waa kër Seydina Nuuh alayhi salaatu wassalaam fakazzabu abdana ñu wéy di daal di continuer di wedd ki nga xam ne mooy suñu jàmba di Seydina Nuuh waqaalu te buñ ko rek ne ko yow waxoo dëgg kenn fan na la yàlla yónnewul mu ne ko waqaalu ñu ne ko majnuunun yow ab dof nga xam nga ne was du yër ñu daal di koy jajji nag daal di koy menacé ne ko gis nga boo bàyyiwul sa woote gii ngay woote ak naan ñu ñu bàyyi li ñu fekkoon maam ak bàyyi naan nañ ko bàyyi topp la yow mii dines na la faat dees na la xaañee xeer ba nga faatu fa daa ba nga xam ne nag ca lañ def noonu moom mu daal di woo ñaan boroomam maghlubun noon nañ ma fantafir kon yow borom bi tabaraka wa taala dimbali ma lii nag Seydina Nuux ñëwul rek wax ko ñoom ñu weddi rek mu daal di ñaan seen kaw borom bi nee na def na ko junni at yu manqué juróom fukki at loo juróom fukki at loolu la mooy neuf cent cinquante ans la def seen biir di leen woo mooy xam nga ne kooku yàgg na ca ñoom de woo leen nag ba ñu bañee te borom bi moo ko xamal ne ko gis nga nag dootu la gëm yow noox alayhi salaam lu dul ñi nga xam ne jot nañ laa gëm ba pare te booba nag ca la ñaan yàlla seen kaw mooy ñaanal leen lu bon boroom bi alak leen kon mu ñaan boroomam ne am nii man Nuux alayhi salaam maghlubun kat noot nañ ma liñ ma woon bëggoon ma bëggoon mu dox muy diine ji sa l'islam bii gaa noot nañ ma ba projet boobu daanaka ñi ci dugg sax moom maanaka ay cinquante personnes ñoo ko gëm côté yooyu muy ay juróom fukki nit ñoo ko gëm koo xam ne kat def na junni lu man juróom fukki at moom mu def ci seen biir leen woo ñi ko fa gëm matuñu cinquante matuñ juróom fukk loolu yéene na kon nag mu ne fantasir kon nag borom bi daal di may dimbali fa fatahna abwaaba samaa'i suñu borom nee na nag ma nangu ñaanam mooy mooy mooy mooy bunti asamaan yi ci ndox mooy niir yi ndox yi may wàcce bi ma im dox ndox moo xamante ne ni munhamir muy dotteeku wa fajjarnal arda lool mooy ci kaw asamaan si wa fajjarnal arda ñu ballal li nga xam ne mooy suuf si uyunan ay bëti ndox ndox mi di ball di génn ci buur suuf si faltaqal maa u ñaari ndox yooyu ndox mi jóge ci asamaan ak li ball ci suuf amrin ci kaw mbir koo xamante ni kat kulir man borom bi maa ko natt daal di koy dogal ñaari ndox yi benn weesu wu la nga xam ne moom laa soxla woon ci euh, lu ndox mi quantité ndox na ndox ma mën a toll ngir mën a alas ñoo ñële mu ne kanta Seydina Nuux moom ak ñu ko gëmoon wa xamal naa hu ñu daal di koy yen ala zaati alwaahin wa dusur ñu teg ko ci kaw loo xam ne ay kaw ay alluwa ay loo xamante ne da ay bant la wa dusur ak ay tontu muy gaalam nga ndax laata taw bi ñëw borom bi na ko ne woon defaral ak gaal nit ñi di ko romb di ko tooñ naan xoolal noox waay moom de fii mu ne woote gi ci yàlla mi ñuy wax waay waay daa doxut moo tax mu yu nit ci waay waay far na nekk mënu nag di ko ñaawal ko ko këli waaye bam ndox mi ñëwee suñu boroom nag ne ko boroom bi ne Seydina Nuh alayhi salaam jëlal lépp luy dund ci kaw suuf rab yeeg njaay àll yëpp jël ci bu nekk ñaar góor ak jigéen nga def ko ci biir ak ñi la gëm ñooñu ñoo sauvé ñooy ñu rëcc keroog de mu ne tajir yi bi ayunina mu ne seen gaal ma ko yenoon ak ñu ko gëmoon ak espèce yoo yëlee ci wàllu bàyyi ma yeeg xar yeeg yooyu yëpp ma daal di koy ma daal ñoom nag tajir yi ndox ma mu doon daw ci kaw ndox moomalee bi ayunina ci suñu kaw surveillance mooy ñoo ko doon saytu génnul ci suñu ñi nga xam ne suñu saytu de jazaan mu ne nag gis nga nag lii nag ñoom xamante ne nii ma def ko pay li man kaana kufir nga xam ne ñoom la ñu weddi woon mu nag mu ne wala qad tarakna kon mu def ko pay ñalla mooy lalen leen labal seenu mu weddee waaye ñi nga xam ne ñoo gëm li leen rëcculoo mooy li nga xamante ne ñii ñoom lañ doon doon lañ doon wootee di ci woote ci yàlla mi ñu gëmoon gaay di leen weddi man na ma mu jël leen daal di leen faye noonu mooy ñu mucc mu ne walaqad taraknaaha te bàyyi woon nañu gaal goo gële muy gaalu Seydina Nuux goo gële aayatan mandarga guy wane man borom bi maay borom bi fa hal min muddakir ak na ndax koo xam ne pare na ngir di fàttaliku lii te di ci xalaat waaye te di ci fa kayfa kaana adaabi wa nuzur ana naka la nekk woon alaabi sama mbugal ña nga xam ne ñoo ko weddi woon wanuzur ak sama xuppaate ga ba ma leen xuppee gëmuñu ko la nga xam ne moo jëw sa gannaaw nekk conséquence yu ñàkk topp loolu le est-ce que xam ngeen loolu le mooy mbugal gi mu ne wala qad yassarna alqur'ana lidhikri fahal min muddakir mo ne wala qad dëgg-dëgg yassarna yombal nañu alqur'ana alqur'an ji lidhikri ngir ñu koy tudd di ko fàttaleku di ko jàng waaye di ko mokkal borom bi pare na leeral na maanaa yi ci ne ngir may ko képp koo xam ne mosal ci képp koo xam ne pare na fa hal ana kan kon ndax am na min muddakir koo xam ne pare na ngir di ko fàttale ko di ko tudd dafa di ci waaroo ma daal di koy defal loolu le mu nekk loolu nag ginnaaw bi mu paree ci misaal bu njëkk bi muy exemple bu njëkk bi ñi weddi woon di ko wax waa Makka ñii di la weddi Seydina Nuux kon jëlal keneen mu ne kaddabat weddi woon na comme ñoom waa Makka weddi woon Aadun waa kër sayyidina Huud alayhi salaatu wassalaam yonent ba fa borom bi yónni woon mooy sayyidina Huud alayhi salaam mu ne nag fa kayfa kaana azaabi wa nuzur ana naka la nekkoon ak naka la meloon sama mbugal ba ñu weddee moom sama ndaw boobale wa nuzur ak kuppaate ga doon kuppaate ñu bañ koo inna borom bi ne ñun de arsalna alayhim nii laa leen maa sotti yónni ci seen kaw daal di yor ci seen kaw xam ngelaw boo xam ne sarsaran bu seen lu buy amaale benn bruit bu muy def na baat benn son booy jéggaale bu galaw li di ñëw fii yawmin nahsin nga def ko ay bés yoo xam ne muy bés boo xamante ni bu gent la boo xamante ni ñuy barke amu ci mustamir mu daal dina continuer ñu seen daay ba ci seen kaw bam tan ji on naasa mooy gis nga ngelaw loolu le lu foor loolu li man ni ouragan yooyu le tarji'u an-naasa day dëjj ci nit ñi ka annahum li ñu mel ni ajaazu naxlin ay dàkki tàndarma yoo xam ne montagne yi ñu simbi garabu tàndarma yoo fekk ngelaw li ñëw yi doon ko ràññaa ñëwee daal di koy simbi yëkkati duur ci suuf ñoom noonu la gaa yi meloon ay géant yu mag a mag ñi foofu gënoon ñoo dëgër moo taxoon ñu foog ne kenn maloo leen dara la leen alka alate mu ne fa kayfa kaana ana naka la nekk woon azab yi sama mbugal wa nuzur ak sama xuppaate ga ma doon xuppaate ba te nanguwuñu ko woon mu ne wala qad dëgg-dëgg yassarna alqur'ana yombal nañu alqur'an ji li dikri ngir di ko tudd ngir ko fàttaliku ngir ko mokkal ngir ne pare na ma defal ko mosal ko ci xam-xam yi ci ne wa hal min muddakir ana kan moo pare ngir ko tudd di ko fàttaliku alqur'an ji nga xamante ne nii ma may la loolu le kon insha allahu taala ñu yem nii ba ci saa ji ni ñëw wallahu taala alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina